wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam euh, kon ñu ngi dellu si ci euh, al kunuzul ashara ci al ci buntu bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, hayatul kawni ci suñ jotaay bi weesu moom la ñu tàmbale ci Uh, al-Kanzustani maanaam buntu boobu di xayaatul kawni uh, doon leeral ci njal maanaam ci njàlbeen bi biñ ko ubbee wax ne dundu kawnu bi bi tax mu dund mooy dundu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam borom subhaanahu dafa jël maanaam uh, turam yeeg melam yëpp mu teg ko maanaam mu imprimer ko ci logiciel bi ñuy wax ar-ruhul muhammadi maanaam ruuxu yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne euh, bi mu ko imprimé ci moom sallallahu alayhi wa alihi ci la ko euh, ci la ci la ci la ci la ci ci la déroulé maanaam exécuté programme bi nga xam ne moom la namm ci euh, univers bi ci existence bi ba nga xamante ne donc kawnu bi ni muy dawee yëpp day daw non seulement ne Euh, dund maanaam loolu dafa animé kawnu bi daf ko animé euh, donc ce qui fait que mais aussi que dafa dafa euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa topp yoon woowu bi yëpp lépp lu ci daw dafa topp trace boobu et que secret yooyu nga xam ne moom la ci boroom def loolu moom moo tax ba xam ne kiy fàtte kii maanaam mooy yàlla ñoom ci seen fàtte gi ñuy fàtte maanaam ñu ngi fàttaliku yàlla waaye ci mooy gi ñuy mooy ñu ngi topp yàlla ndax borom subhaanahu wa ta'aala ne amul lenn wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi amul lenn lu dul mi ngi sabbal borom subhaanahu wa ta'aala ci sant gi koy sant maanaam kon lépp day delluwaat ci cosaan bi nga xamante ne moom la lépp ci xaqiqa te moom mooy lépp ci borom subhaanahu wa la amee euh, loolu moom moo tax. kon dund gi yëpp maanaam kon kii fàtt kii fàttaliku maanaam ki fàtte moom dara la kon mi ngi sabbal kii mooy dara la kon mi ngi sabbal jëmmi mooy yàlla gi ci boppam sax dara la kon mi ngi sabbal ndax yàlla dafa ne amul lenn o im min fi amul dara dara loolu ah euh, kon dégg nga euh, nakira fi siyaqi fi siyaqi nafi comme ni ko usul yi nay dox voilà ala kulli kon nekk-nekk euh, fi yëpp nekkteef gi yëpp muy existence bi lépp en réalité day dund di wax di maanaam te li muy exprimer mooy màggaay borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, waaye nag dund gi daf ci am loo xamante ne ci yëg-yëg yi dañ koy gis am yoo xamante ne ci suñu yëg-yëg yi duñ ko gis euh, lépp loo xamante ne feeñul nag ci aada ni maanaam de manière ordinaire ni feeñul ci anam goo xamante ne mooy extraordinaire mooy xarqul aada loo xamante ne xeetu xar baax la miracle la moom day feeñ euh, léeg-léeg comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamante ne noonu la euh, euh, ñam yi doon sàbbaale ci ay loxoom sallallahu alayhi wa kon lépp loo xamante ne day dund ci sàbbaalu borom subhaanahu wa taala maanaam day dund day sant borom subhaanahu wa taala te amul ci adduna bi Euh, dara loo xamante ne amul ak bakkan wala ak dund wala ak jaamu yàlla lépp moo xam mbir moomu euh, lu nit defar la euh, wala boog moo xam ci ay rëdd rëdd la wala ay xaraf yu bind wala yeneen ak yeneen wala boog lu ab dundit yi mooy animaux yi defar wala boog leneen lu dul loolu defar kom loo xamante ne par exemple xeer wu daanu la daal di def benn tomb wala bok bu daanu daal di def benu rëdd maanaam parce que day tracé yooyu yëpp am na ak dund gu nekk ci mbir yooyu euh, moo tax euh, yooyu di am borom subhaanahu wa daf leen a amal ci kàddu kun nekkal mais bi mu leen di amal ci kàddu nekkal bi mu naan leen kun ñuy nekk dafa wax ak ñoom kon wax jooju moo wax ak ñoom mooy ne am na ak dundu gu ne ci ñoom boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moo leen ko dëbb maanaam moo leen ko alimenté voilà dund googu noonu. Euh, bien sûr maanaam loolu la ñuy wax ci barsax yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yeneen bi sallallahu alayhi moom moo leen ko tënk ci barsaxam maanaam euh, mooy intermédiaire entre yàlla borom subhaanahu wa ak mboolem mbindeef yi euh, waaw sallallahu alayhi mooy xaqiqatul xaqaa'iq voilà réalité réalité sallallahu alayhi wa sallam voilà moo dajale mboolem réalité yi yàlla ak réalité nit mindi fi maanaam mu nekk jonction bi maanaam mu nekk ci leen jokkale nga xam ne mooy isme bi maanaam mooy barsax bi voilà diggante yàlla ak mbindeef yi voilà nga xam ne ci benn côté bi borom subhaanahu wa dafa feeñal ci ay réalité ci beneen côté bi mu amee ay réalité mi ngi mu dajale réalité yëpp loolu moom moo tax ñu naan ko barzaxul barazix yi mooy barrière intermédiaire intermédiaire yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà euh, loolu moo tax ci euh, qasidatu biñ tudde woon ruuxul maani wal bayaan fii sab'ati ahrufil qur'aan sallallahu alayhi wa sallam ñu ne woon que ni yenent mooy waslun waslun ladaa alifin wa laamin innahu xaqul xaqaa'iqi aw anil xusbaani yenent bi sallallahu alayhi mooy waslun mooy jokkal ladaa alifin wa laamin ci alif beeg laam bi jokkale maanaam mooy lamalif gi mooy vingt-neuvième lettre bi xam nga vingt-neuf mooy miroiru quatre-vingt-douze vingt-neuf mooy weer wi mooy représentation yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci xaqiqa moo tax ñu naan ko albadr mooy albadrul munir mooy weeru mat wi weer wi leeral laate albadru tamam sallallahu alayhi wasallam wala weeru mat wi sallallahu moo tax tamit taaha boobu taaha maanaam muy représenter leer bi parce que quatorze mooy bu weer wi matee sallallahu alayhi et weer wi buy daw vingt neuf maanaam vingt huit manazil la am mais maanaam mooy wàccuwaay demeure yi mais suy mat maanaam ñu naan weer wi mat na mënul mat lu dul vingt neuf jours am maanaam mënuñu ne am nañu weer un mois jàll na lu dul ne vingt neuf jours am loolu mënul ne et leer boobu réalité yenent bi la sallallahu alayhi wa kon mooy vingt neuf yooyu mu représenté ko d'ailleurs soir bi nga xamante ne mooy surat numéro vingt neuf voilà surat numéro vingt neuf mooy saar bi nga xam ne euh, ci la boroom subhaanahu wa taala euh, reprendre alif lam mim bi ci alquran maanaam parce que daf ko njëkk a déparé alif lam mim zalikal kitab après alif lam allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum waxatul ci alif lam saar numéro 29 ci la waxaatee alif lam mim maanaam mu nekk xeetu benn genre intermédiaire ismu mu mel ne dafa reprendre comme cycle bi reprendre parce que à partir de 29 jours beneen cycle weer wi day reprendre voilà moo tax euh, naissance de la lune maanaam buy weer wi di juddu euh, day am ci 29e jour bi soit day teel a am bu ko defee ñu gis ko wala mu yéex a am euh, duñ ko gis jour boobu ñu matal 30. et que vingt-neuvième lettre bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee euh, saxaaba yi radiyallahu anhum lettre alphabet arab ñaata lettre la am te xam nga lettre yi moo composé mbooleem xam-xam amul xam-xam boo mën a exprimer lu dul ci vingt-neuf lettres yooyu ci vingt-huit lettres bon donc vingt-neuf lettres yi nga ko mën wax biñ ko laajee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne euh, bi ñu ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam laajee saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom daf ne dañ ni ko non en réalité ñun arab yi li xam mooy vingt huit lettres mu ne leen déedéet yàlla bi ko wàcce vingt neuf lettres la ñu ne ko xanaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam da nga ci boole lamalif bi mu ne waaw mooy vingt neuf bi voilà mooy vingt neuf bi te vingt neuf boobu kom niñ ko gisee maanaam ci saar boobu euh, ci la ñëwaatee di représenter waat réalité xaqaa'iq alquran bi nga xam ne moom la waxoon ne zalikal kitab téer bu mag boobu bu mat bi euh, te mu matale ci alquran et que ndeyam mooy fatiha mooy ummul kitab vingt neuf lettres la boo xamante ne vingt neuf euh, euh, ci vingt saar bi la ñëwaat ci waxaat ci waxi alif lam mim et que sur taaha bi nga xam ne moo représenté weer wu mat wi te mooy xaaju alquran boo ko xoolee parce que surtout Mariama mooy digg bi alquran euh, mu représenté juste après maanaam surtout taaha maanaam représenté ko maanaam euh, te taaha boobu di représenté yeneen bi sallallahu alayhi mat gi mu mat lépp sallallahu alayhi wasallam moo tax mu bokk ci turam yu gën a garaaw ci turam yi taaha sallallahu alayhi et que euh, boo xoolee euh, doomam ji nga xamante ne moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo jur yeneen maanaam moo jur njabootam maanaam moo am mooy kawsar ji ko yéen borom subhanahu wa ta'ala digoon parce que bo loolu bokk na ci maanaam ay al kawsar mooy bëri njaboot euh, bi mu naan ko inna ataynaaka al kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar parce que dañ ko doon wax ne ko yow kii dafa dafa abtar dafa njàddee maanaam moom mënta am doom yenente bi sallallahu alayhi wasallam doom ju góor bu am mu jóge fii donc ce qui veut dire que ni mënta du am njaboot borom bi nag subhaanahu wa ta'aala ne ko déedéet kooku moom moo am jaboot mais yow di ko am njaboot bu bari te doomam ji nga xamante ne ci lan njabootam jaare ba bu tax mu nekk al kawsar parce que mooy famille bi gën a yaatu ci adduna bi en fait mooy famille yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy shérif yi ñoo gën a bari ci adduna bi en tant que famille ñu ngi leen di à peu près jege nañ trente millions de personnes voilà vingt cinq millions jàpp trente millions de personnes ci àdduna bi donc ñoom c'est la plus grande famille bi monde mooy ñi nga xam ne dañoo génnee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci njaboot euh, bi nga xamante ne maanaam mais doom ji nga xam ne doomam ji nga xam ne ci la ñoom ñëpp jaaree ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne bid'atun minni ci man mii daggee moom muy sayyidatuna Fatima az-Zahra radiyallahu anha Fatima 135 la comme numéro saaru sóoratul Taha numéro aaya yi aaya yi nekk sóoratul Taha 135 la maanaam Fatima tamit adad nafsi bi cinq la mais Fatima 29 ans la dund maanaam nga gis chiffre 29 boobu ba pare bi wëlbati tout le temps nekk miroiru 92 bi. et que même Mariam bi nga xamante ne mooy saar bi surtout Mariam moom moo nekk ci digg bi alquran bi juste ñëw avant Taaha maanaam di annoncer donc weer wu mat wi Mariam moo annoncer Taaha muy weer wu mat wi Mariam boobu noonu deux cent quatre-vingt-dix te deux cent quatre-vingt-dix miroiru quatre-vingt-douze la maanaam nga gis muy vingt-neuf fois dix en fait maanaam muy vingt-neuf yooyu dans la plénitude su su su demee ba mat sëkk liñ ci namoon ci lii yëpp mooy wane euh, ni chiffre boobu important bi quoi mooy chiffre vingt neuf boobu ak quatre vingt douze bi nga xam ne quatre vingt douze en réalité mooy Muhammad ci àdduna si maanaam quatre vingt douze mooy Muhammad sallallahu alayhi euh, lam alif mooy vingt neuvième lettre bi maanaam loolu lañ ci namoon léegi nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy moom euh, ci liñ wax ci kasida boobu mooy ne moom mooy waslum mooy ki jokkale maanaam la daa alifin walaamin ci alif ak laam d'ailleurs anam boo ko jëlee mais ñun anam beneen bi moo ñu intéressé nii mooy laam alif c'est-à-dire que soo jëlee laam alif moo lay jox maanaam gis benn lettre la mais en même temps ñaari lettre maanaam benn lettre la en alif te boo koy bind jonction bi ngay am euh, alif day symboliser Euh, azzaatul aliya maanaam mooy nekk-nekk borom subhaanahu wa taala mooy l'essence sanctifiée alif bi moom lay symboliser moo tax mooy xaraf bi njëkk ci xaraf bi te moom moo ko symboliser laam bi moo symboliser alxalq mooy mbindeef yi yàlla yi mais soo xoolee lam alif boo koy bind ñaari lettres yëpp dañ ciy daje ba pare doo yëkkati sa loxo maanaam muy symboliser ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dajalee réalité yi alif ak réalité lam bi ci 31 moo tax sóoratul insaan xam nga waxoon nañu ci jotaay bi weesu ne euh, kawnu mooy 76 abdu mooy 76 jaam ak adduna univers te yeneen bi sallallahu alayhi mooy jaam boobu te moo tax numéro 76 ci alquran saar boobu mooy sóoratul insaan moy nit ku mat ki al insaanul kaamil mooy nit ki nga xam ne dafa mat sëkk looloo tax ci xasida boobu d'ailleurs ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, nit ñu mat ñi euh, ñu doon wax ci biir ñooñu nga xam ne dañoo mat jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñu doon joxe ay caractéristiques yu nekk ci saar boobu diggante sóortu maanaam fi ñuy naanee ni ñu kiyee ci sóortu diggante sóortu Muhammad ak sóortul insaan sallallahu alayhi wasallam kon al insaanul kaamil mooy nit ku mat ki boo xoolee saar boobu ci boppam 31 aaya la 31 boobu nag muy 31 aaya boobu day matal day symboliser justement laam alif boobu parce que laam alif moom 31 la parce que laam 30 la alif 1 muy léegi nag comme yonent bi sallallahu alayhi ni mu dajalee yow boo comprendre xaqaayiqu laam alif rek maanaam laam alif rek ak ni bindoo nii boo ko super boo ko visionné di nga comprendre nan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk xaqiiqatul xaqaayiq moo tax ñu waslun mooy ci jokkale la daa alifin wa ci laam ak alif boobu moom moo ko jokkale maanaam boo xoolee laam alif ni mu bindoo dajale réalité laam ak réalité alif nga xam ne day nekk en même temps jonction soo koy bind sax doo yëkkati sa loxo maanaam nga gis ni mu matalee noonu kook mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dajale réalité yi nga mooy réalité yàlla ak réalité mbindeefam mu nekk barsax intermédiaire entre ñoom ñaar moo tax moom la yàlla yabal sallallahu alayhi wasallam du yàlla mais yamul ak yeneen mbindeef yi sallallahu alayhi moom la yàlla yabal ba pare imprimer ci moom maanaam meloom yi moom borom sonal ak turam yi ba pare feeñal ci moom nekk nekkam sallallahu alayhi wasallam kon moom mooy kooku jokkale réalité yooyu donc mooy innahu kon moom mu yenente bi mooy xaqul xaqaayitu maanaam mooy réalité réalité yépp mooy la la vraie le véritable la véritable incarnation de toutes les réalités xaqul xaqaayiq aw voilà maanaam foofu aw moom mooy euh, non boobu wax sax bàyyi ko bul bul yam rek ci wax loolu mais anel xosbaani maanaam dafa ëppante ak ñu koy natt moom yenen i sax di mën a wax mooy kan. Euh, loolu moo tax mu nekk kon buntu ci ci ñoom ñëpp pàcc lépp euh, loolu tax réalité yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mbindeef yëpp dañuy dañuy feeñal yenn partie ci réalité yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam réalité doomu aadama comme ni nga xamante ne noonu lañ koy war a gisee ci suñu jotaay bi insha allahu taala euh, kon fii ci àdduna la ñuy gis ne mbir yi lii dundul lii day lee mi ngi dund lii de dundul lii mi ngi wax lee de waxul lool ci àdduna bii la mais bu jamee demee ba àllaaxira dinañ gis ne lépp euh, dafa am dañuy gis ne dund gi yàlla maanaam yàlla ak dundam te muy jaar ci intermédiaire yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dund googu day daw ci mboolem mbir yi te ñëpp dañuy dégg ni dañuy dégg sàbbaalu lépp looloo tax kon àllaaxira ñu tuddee ko daarul xayawaan Euh, loolu te maanaam te dee du dara lu juge ci dund gii nii dem ci dund gu mat gële maanaam looloo tax dee nekk loo xamante ne genre perception wala boo xamante ne en réalité du perception bu bu bu réel boo xamante ne euh, nit ñi gis-gis biñ ci am gis-gis boobu réelul ñoom dañoo jàpp ne boo deewee ñu bari ci nit ñi dañu jàpp ne soo deewee jeex na yëngatuwuloo mënatoo wax mënatoo def mënatoo def dara déedéet alors que loolu perception bu fausse na c'est parce que tout simplement da nga jóge ci benn monde bi nga xam ne dund bii moo fi am nga dem ci beneen monde boo xam ne dund bu gën a mag moo fa lay tekki voilà muy dundu sax bi euh, léegi ñu war a tàmbale tey mu ne al mawtu deede muhdathun lu ñu sos la maxluuqun lu ñu bind la wal xayaatu te dund tamit aydan ba tey maxluuqatun lu ñu bind la waaye nihaayatuha ak jeexitalam de al mawtu mooy dee maanaam kon dee mooy jeexitalu mooy dund mooy fi muy fi muy eh, jeexe euh, moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala wax sootul ñaareelu aaya bi mu ne allazi moom yàlla mooy ki xam ne xalaqal mawta moo bind dee wal xayaatu ak dund kon moo bind dee ak dund comme ni ko waxee ci alquran hmm? te boo xoolee fii nii dee la njëkk a tudd ne moo moo bind dee ba pare bind dund en réalité ñun li ñuy jàppee dee te surtout moom mooy te moom mooy moo njëkk donc mooy mu jàpp ñun dee googu noonu ñu jàppoon en réalité xeetu dund la goo xamante ne dafa wuute suñu façon dund gi kese euh, wal xayawaan waaye baatu xayawaan nag moom loolu xayaatul ak dund la laa nihaayata laha bu amul daytal maanaam amul fu mu moo tax alquran wax suratul ankabut mooy aaya saar bi ñu doon wax léegi aaya numéro mu ne wa ma hadhihi alxayatu dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara la hiya al law kanu ya'lamun wama nekkul hadhihi alxayaat dunya bi la dund ak ak alxayaat hadhihi alxayaat bi la dund ak dunya bu ju ak suufe si ndax dund gii ñu ne mooy dund bu suufe si mooy dund gi nga xamante ne mooy bi gën a jege loolu nekkul illaa lu dul laxwun euh, ak mbóosóor walaay bun ak i fo nit ñi nga xamante ne ñoom adduna bii lañ war a dund ñoom jàpp nañ ne seen adduna bii rek dañuy dund maanaam seen dund gi lu ci bëri bëri ay mbóosóor la mooy euh, loisir li ñu naan loisir c'est-à-dire que ñoom jàpp nañ ne adduna pour nga dund ci loolu sax da gis ñoom seen bopp dañ koy exprimer noonu voilà adduna da dangay féex da ngay def yëf adduna euh, da profiter de la vie ñoom xeetu langage boobu dafa bëri ñoom ba pare dafa important ñoom. voilà ak fo laay fo moo tax pom gis nga alal gi ci ne voilà pom alal du bare bare ci nekk wéq bal topp ci sëllëx ko ñenn sànni ko ñenn daw dem dellu si euh, maanaam loo xam ne en réalité produirewul dara mam liggéeyul dara loo xamante ne lu bees la mais am mais alal du bare bare bare moo ci ne voilà. Euh, parce que adduna ñi fi ne maam loolu da leen a neex moo parce que nit yi adduna yi dañuy bëgg loisir dañu bëgg xeetu plaisir yooyu te jariñu leen dara en réalité parce que à chaque fois que dañuy mujj di di chercher plaisir foofu di chercher maanaam am benn xeetu maanaam lu leen combler ci seen dund lu leen lu matal seen dund lu leen lu feesal seen xol ci bànneex loo xamante ne day tax bu seen dund am sens euh, et que ñu ñu ñu mën a défoulé ci seen dund en réalité fi ñu koy wër nekkul foofu ñoom ci foo lañ koy wër ci ay parties de loisir ci ay xeeti plaisir yu ñuy sàkku ci par ci par là foofu lañ koy wut alors que nekkul foofu parce que ci en fait plaisir boobu bànneex boobu mat dund gu neex nekkul ci yooyu yëpp ñoom ñu koy wut parce que lu moo tax lu ñu koy gën di def di gën a am sentiment que ni ba tey matalaguñ ko di gën a am sentiment que ni dañu dem war a wuti ji di gën a jéggi dayoo ci xeeti plaisir yi nga xam ne moom la ñuy dem wuti ji en réalité fan la ne ci yàlla la képp koo xamante ne yàlla feesul sa xol nala leer ni doo dañ di wut ay plaisir ak ay bànneex fii parce que par là ba pare di am sentiment de frustration ci ne affaire yi matagul ba léegi da ngay am sentiment de frustration que ba léegi nekk guloo ci plaisir dëgg-dëgg amaguloo plénitude bi nga bi ngay wut comblé wuloo comme nga bëggoon a comblé dañuguloo ci di nekk koo xamante ne da am ay lu lay naqari di am yu lay yu lay jommal yu lay jaaxal ak yoo xam ne ay xeeti tiis yu tara tar ak yu mel noonu parce que lu tax parce que fi ñu koy wuti ji foofu la nekk mënta nekk feneen fu dul ci yàlla te yow wutoo ci yàlla boo tax mu ne àdduna moom nii la mel wa inna daaral axira te lu wér boobu mooy ne kër gu mujj gi nag mooy àllaxira la hiya giñ naa ne moom mooy alxayawaanu mooy dund gu mag gu mat foofu la ne law kaanu ya'lamun ay bu ñu ay bu ñu xamoon mu bàyyi tontu bi maanaam bu ñu xamoon kon dinañ dellu ci yàlla dina dellu ci yàlla dinañ jox seen bopp yàlla voilà maa ngi fàttali bi ñu nekkee xale day am <laughs> léeg-léeg euh, ñu bari la dañ daan yéemu lu tax maanaam buñ la gisee doo baali ji doo def li bon wala nekkoo ci comme ñoom li ñu tuddee seebi affaire boobu dañ daan jommal maanaam dañ daan jàpp ne yow dundoo quoi dundoo te gisuñu ne sa dund moo gën a neex ñoom seen bos maanaam ñoom gisuñu lool voilà léeg buñ la gisee maanaam film yi daal xew yi nii mooy série yi gars yi di teg yow doo ko seetaan affaire boobu danañ daan jommal lool lool lool lool c'est comme si que mais lu tax comment ça se yow dundoo en fait voilà dundoo mais à la limite dañ laa seetaan quoi yow ngay ngay ah nga bañ nekk ci ah yooyu <laughs> alors que mm-hmm. euh, alors que loolu yow yaa ngi alors <laughs> euh, a ah que yow yow loolu yow yaa yaa ngi dund mais c'est que sa dund ak ñoom seen bos euh, mu ne ad daarul kër gu mujj gi daarul xayawaan mooy kër gi nga xam ne mooy dund dund gu mag gi la xayaati xaa ngir dundam maanaam fii ñun dañuy gis ne da dafa am rek yuy dund alors ko fee kër gi ci boppam maanaam alaxira ci boppam maanaam àjjana moom ci boppam mooy dund mu ne fa ahluhaa wa ñoñam maanaam waa àjjana ñoom yata na amoon na ña ngay xéewlu fiiha ca àjjana xessan ci seeni cër jëmu wa maanaam ak seen maanaam euh, yi nga xamante ne ñoom ñooy tout ce qui est matériel dañ ciy bànneexu mais li nga xamante ne c'est spirituel sax dañ ci bànneexu lépp loo xamante ne esprit wu mbir yi la dañ ci mën di dañ ciy bànneex wal jannatu te ajjana tamit aydan ba tey ashaddu moo gën a tartaw naa man ci xéewlu moom bi ahliya ci ñoñom ak daaxilina way dugg fii xaate moom falkullu kon ñoom ñëpp xayawaanum ñi ngi ci dundu gu mag c'est-à-dire yow boo demee ajjana yow dangay ngay bànneexu ci ajjana da ngay bànneexu ci la ne nga xamante ne fii ñun ci àdduna fii mënuñu am suñu xel rëyul rëy boo xamante ne war naa mën a tax ñu mën a imaginer la xam ñun mboolem liñ ñuy tuddal ci àjjana ci ay xeeti xéewal mboolem liñ fay wax nag ak lu mën a doon dañ ko tudd ba pare wutal ko ay tur yu nekk fii ngir ne borom subhaanahu euh, dafa wàcce langage ci suñu niveau cest à que dafa wàcce kàddoom adapté ko ak suñu niveau ñun muy alquran bi yeneen ti sallallahu alayhi wasallam su ciy wax tamit langage bi ñuy wax def ko adapté ak suñu niveau ñuy xam à peu près nan la mel lañ fa wax lan la safara tam noonu la mel maanaam ah, dañ ko adapté suñu niveau mais dëgg dëgg na mel ñun suñu xel rëyul rëyaay goo xam ne war na koo mën a jàpp voilà parce que. Euh, mi ngi mel ni xale bu ndaw wallaahi masal allah xale bu ndaw boo xamante ne eh, ci àll bi la juddoo nga bëgg koo expliquer eh, dëkku taax par exemple nga bëgg koo expliquer Paris étage ya fa ne eh, Tour Eiffel ni mel nga bëgg ko expliquer dex yi ak place yi maanaam nan la mel ak yooyu noonu nga bëgg koo expliquer parc yi ainsi de suite. yooyu yëpp moom xale bi te surtout que day nàmp mësta lekk xamul lan mooy lekk mësta xam fruit yi nan lañ mel tout ça boo ko koy expliquer il faut nga adapté ko ak langage am loolu rek maanaam te ànd ak ne moom musu fa dem donc kooku boo koy expliquer dara da nga koy adapté bu baax ak langage am borom subhanahu wa laa noonu la doxale ak ñun wallahi masal ala mais sinon àjjana ñun li ñuy wax àjjana ñun suñu bët musu ko gis comme ni ko alquran waxe wala yooyu xadis yi wax ko tamit sunu euh, nopp mus ko dégg la ba pare musta rot ci xelu doomu aadama nit munul imaginer ba imagination rii rii rii ba mu benn mbir ci àddana ak àjju àjjana ak lu mu tuuti tuuti nekk ak na mu nekkee xéewal loolu nit mënu koo xam d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi Euh, mi ngi ñuy jox exemple ci yaru àjjana yar wi maanaam place bi nga xam ne yow foofu ngay teg sa yar maanaam place bi nga xam ne soo amee aw yar foofu nga koy teg loolu place boobu moo gën àdduna ak li ci biir voilà tey euh, xaw ma na lañ koy te tey mooy yooyu nga xamante ne booy jël yére di ko ci dugal pour mën ko wékk loolu rek jëmmi loolu euh, ci ajjana eh, moo ëpp valeur ak adduna bi yëpp bi mu tàmbale ba ba muy jeex ak mboolem li ci nekk ci ay valeur maanaam or diamant zircon nangam yi fruits yi tool yi étage yi fi nekk banques yi bâtiment yi alal ji lépp boo ko valeur bi maanaam benn place maanaam fi euh, euh, fi ngay dugal sa yére noonu maanaam pour après nga mën ko wékk loolu rek mu valeur ci adduna bi yëpp ak li fi ne kon mais xalaat léegi kon lan maanaam kon ajjana ci bopp maanaam ak kër ya nga fa mën a am fa ne maanaam nan la tollu nan la mel voilà naka naka la mel mais yow li ngay xéewlu ci àjjana li muy yéemi yéemi yéemi ba pare dafa am beneen affaire bu fa ne mooy foofu melul comme fii fii ñun ñi képp kenn ci ñun benn jëmm nga am fii ci àdduna àdduna parce que ruux lañ jël dugal ko ci biir jëmm ji ñu nekk ci ay prisonniers donc ñun suñu mbooleem jëf ak suñu mbooleem bànneexu yi benn jëmm ji moo koy def donc suñu dund gi suñu bakkani ak ruux yi bànneexu bi ñi mën a bànneexu benn bànneexu lay doon maanaam bon bakkan yi la plutôt mais bon ñu waxee ko noonu rek maanaam bànneexu googu rek lay mën a ne alors que. Euh, bu dee àjjana jëmm ñooy nekk ci biir ruux yi te comme ruux amul délimitation donc mën nga am ay milliards yi jëmm nekk ndoo place yu wuute en même temps di bànnee xoodoo ci mbir yu wuute en même temps ba pare yëpp nga ko yëgadoo ci benn baat maanaam nga ko yëgadoo ba pare loolu noonu du jeex c'est à l'infini dans un temps illimité euh mais ña fa nekk foofu euh, mais àjjana ni muy xéwloo ci nit ki mu ëpp doole maanaam astaghfirullah maanaam ni nit ki xéwloo àjjana naka noonu tamit noonu la àjjana ëppee ki maanaam moom it di xéwloo ci nit ki ka fa nekk parce que ñun ñëpp ku ci nekk parce que da ngaa nekk ci dund di xéwlu ci sa moroom. wala mu ne fa inna daaral axira naka àllaaxira kërug àllaaxira gi daarun kër la boo xam ne naatiqatun buy wax zaahiratul xayaati aji feeñ ji dund la saabitatul ayni aji sax ji jëmm la xayru zaa'ilatin du du luy toxu ajjana xéewal yo fa ne jëmmi ajjana kër gi ci boppam du toxu du changer voilà ba pare dund gi muy dund feeñ ba pare day wax day mën day am ay expression day mën day am langage fama lépp loo xam ne tara euh, fama doo gis fama tara doo gis fiiha ca àjjana illaa lu dul xajar luy dund naatakan di wax loo gis rek day wax di di dund xam nga ñun léegi mën nañoo am suñu ay application wala yenn mbir yoo xam te ne dana tax ba miir yi dañ koy dañ koy euh, équipé Euh, wala yenn matériels yi ñu équipé ko ba ñuy mën a wax ak ñoom ñu mel ko ay robo wala yooyu noonu loolu loolu bientôt mën nañ ci ak àgg ci xam-xam loolu moom soreetul sax voilà nga xamante ne euh, lépp de communiquer ak ñun mën nañ communiquer ak ak matériel bu nekk mais communication boobu ba tey par rapport ak application yi ñu am la par rapport ak robot yi ñuy def ci biir ainsi de suite alors que àjjana parce que li fa nekk yëpp day dund. lépp day dund euh, kon ba pare du toxu du changer lépp loo fa gis rek day dund di wax yan kashifu dana wuññeeku zalika loola lil umumi ñeel maas gi wal xusuusi ak way jagooña maanaam masse populaire bi dinañ ko xam mais nit ñu sell ñu kawe ñi maqaama tamit dinañ xam lii maanaam ñëpp dinañ ko gis comme li Alxuraan wax euh, bi nit ki dee dee dee euh, daf ne ko fakashafnaa anka ghitaa'aka wa basaruka al-yawma hadiid wuññil nañ la léegi mbàjj mu diis bi doxoon sa diggante muy kiiraay bi voile bi doxoon sa diggante ak nga gis réalité mbir dëgg-dëgg léegi sa bët bët day bët lépp moo tax nit ki su deewee rek am fat ko mat maanaam ubbeeku maanaam réalité yëpp muy mën di jàkkaarloo ak moom ngir ne dafa dee. ajjana euh, loola moo fa am fa abwaabuha buntu ya fa ne wa judraanuha ak miir ya fa ne wa saaxaatuha ak pàkk ya fa ne parc yi fii terrain yi tout ça wa maa'uha ak ndox ma fa ne ndoxam ya wa simaaruha ak meññeefam ya wa ashjaaruha ak garabam ya wa ashjaaruha ak garabam ya wa kullu shay'in ak bépp mbir fiha bu nekk ci biir ajjana rek xajun day doon mutahaddisun ba pare day wax mustami'un ba pare day déglu day mën a déglu li ngay wax ba pare di la di mën di mën a tontu foofu léppay wax léppay dégg léppay dund léppay tontu te ñëpp noonu lañ koy dundee waliza lii moo tax nag kaanat mu nekk comme ni ko xadis yi waxe ad-dunya adduna jiifatun dég médd kama qaala kem ni mu ko waxe moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi wax ki note de bas de ne awradahu maanaam ne adduna euh, medd la mooy awradahu rata na ko abu shaykh an sayyidina ali karramallahu wajhahu fi tafsir yi ci tafsiram mawqufan mu nekk loo xam ne dafa taxaw ci moom ne sayyidina ali ci boppam moo ko wax karramallahu wajhahu waaye wa rawaa soloon ad-daylami moom ma da fil firdaws fi an al imam ali karramallahu wajhahu marfu'an lu ñu yëkkati ba ci yenente bi sallallahu alayhi bi laf si ci kàddu ne masalu dunya misaalu adduna ka masal jiifatin kenn misaalu medd la wa bi lafzi am na sax ci kàddu goo xam ne yonent bi sallallahu dafa ne awxa Allahu awxa wahyu na Allahu bur yàlla azza wa jalla màgg na teet na ilaa Daawuda mu ne ko masalu dunya misalu adduna lay ka masali jiifatin kéem misaalu medd la iji tamaat boo xam ne dajaloo na alayha ci moom medd boobu kilaabun ay xaj yoo xam ne yajurunaha ñoo koy diri voilà ah voilà comme li Cheikh Hadj Malick si wax radiyallahu anhu ci jazbul qulub bim naan euh, euh, ka jiifatin yujazibuha fahdhar bi zaaka kalibu maanaam mooy wax ji mooy adduna noonu la comme mbedd la yoo xamante ne xaj yi dañ koy xëccoo kon yow na nga moytandiku balaa yow ñu lay diriwaale wala boog nga nangoo xëccoo ak ay xaj adduna noonu la mel de léegi dinañ ñëw ci wax jooju léegi incha allahu taala mu ne ko comme ay xaj lañ yu koy diri dañuy dajaloo mu ne afatax afatuhibbu ndax da nga sopp an takuna ci nga nekk kalban xaj mislahum kem ñoom fatajurra bu ko defee ngay xëccoo di di diri maahum ànd ak ñoom waaye da abi nu'aym mooy al-asbahani an yusuf ibn asbat ah, rahimahullah mu ne no qaala qaala al imaamu ali karamallahu wajhu mu ne sayyidina ali moo wax karamallahu wajhu mu ne adduna ji fatu medd la fa man araadaha képp koo xamante ne nam na ko fal yasbir maanaam bëgg àdduna ku nekk fal yasbir na nangu nay muñ ala muxaalatati ci jaxasoo gi muy jaxasoo ak alkilaabu xaj yi yàlla nañu allah maanaam mooy àdduna yi maanaam mbiru àdduna yi noonu la mel moog medd ñoo yam medd la képp nag koo xamante ne da fas yéene xëccu àdduna na la leer ni yow ak xaj yi yéena koy xëccu maanaam mooy lan xaj yi mooy ay nit ñoo xamante ne jikkoy xaj lañ yor yow segam yow da nga affaire àdduna moo la ñor te moom ngay xëccoo yow waratuloo bañ di jaxasoo ak ñoo xam ne jikkoy xaj lañ yor wala boog ñu wàll la seen jikko yi jikkoy xaj yi waratuloo ko bañ yow parce que yow yaa préféré ne da ngay xëccoo àdduna euh, te da nga moytu ko. parce que soo moytandikuwul non seulement da ngay mujj nekk xaj comme ñoom mais que euh, voilà moo tax moo tax euh, tout le temps ñi nga xamante ne dañuy bëgg di yëngatu ci. ay mbir yoo xamante ne dafa maanaam jikko yu ñaaw yi dañ koy dañ koy dajaloo maanaam système maanaam for euh, mbir yi nga xamante ne ñi yor ñaaw yi dañ cee bëri ak ñi yor doxalin ñaaw yi dañ cee bëri ba pare ñoom ñu bëgg a sellal loolu ñaare du sotti ñaare du sotti allahuma ba mu des nga duggee ko buntu boo xamante ne buntu buntu boo xamante ne ña fa nekk ñoom lu rek lañ xam te loolu rek lañuy lañuy lañ mën a def mais saa yoo bëggee dugg ci yenn mbir yi Euh, bëgg bëgg nangu di di nekk ci yenn euh, système par exemple système bancaire bi par exemple allahuma ba mu des nga bëgg a dugg ci maanaam nekk ci finance ci monde de finances mais ci domaine bi nga xamante ne lu l'islam mën a nangu la allahuma ba mu des loolu voilà mais soo ci bëggee dugg ci domaine bi nga xamante ne mooy bi ci ñëpp nekk yow moom foog nga jaxasoo xaj parce que jikko jooju la ñuy wax politique noonu la tamit bu fekkee da nga bëgg a dugg ci politique monde bi allahuma ba mu des nga nekk ci ñoo xam te ne vraiment dañu intègre et que ñoom li leen yitteel moom mooy defar kese sans amul yàq maanaam ja euh, yàqkat yi raxuñu leen et que dañoo bëgg euh, defar mbir mi comme ni ko diine bëggee wala yu mel noonu à part loolu yow ñoom parce que soo jaxasoo ak ñoom soit da ngay nangoo xëccoo comme ni xaj di xëccoo wala finalement nga bàyyi. fekk perte nga temps bu dul jeex voilà fekk perte nga ci temps bu dul jeex à un moment donné da ngay xam ne ni gars yi gars yi vrai vrai xaj lañ quoi maanaam man mënu ma fa coog ñoom finalement loolu ngi mujj wax lim leen di jaral yow du la ko jaral benn niveau lim leen di jaral yow du la ko jaral ainsi de suite euh, allahuma ba mu des nag nga duggee ci ci anam goo xamante ne yow moom di sori loolu yëpp. ba pare defar rek ka lay tax te ci defar rek ngay ne voilà et que par exemple wut pouvoir bi en tant que tel nekkul lu la yitteel bu fekkente ne tamit euh, ñeneen yeneen euh, corps de yi ñu doon maanaam yi nga xam ne noonu la mel tamit léeg-léeg boo ci duggee léeg-léeg nga gis ci yu mel noonu mais képp daal koo xamante ne moom jàpp na ne faaw lii moom poste sangam wala. Euh, Euh, milieu sangam foog mu ciy évoluer il faut que tamit su dee euh, nangu ko jaaree ci bunt bi l'islam bëgg maanaam ne daal da koy jaaree nu ko mën a amee baax na nan nangoo nekk ñi nga xam ne dañoo bari ay jikko yu ñaaw nan nangoo jaxasoo ak ñoom ñu koy diri ñoom it ñu koy xëcc mooy muy xëccoo ak ñoom comme ñoom ni ñuy xëccoo ñuy diri ñuy diri loo xam ne acte bi mu yor mooy acte yi medd te mooy adduna euh, mu ne nag wa jiifatun médd nag ya lim te na mooy maytatun mooy lu dee rek mooy mooy loo xam ne dafa dee ba pare maanaam moom ci boppam amatul ak dund maanaam kon adduna médd la boo xoolee àllaxira day dund mais adduna moom médd la moo tax boo xoolee c'est comme si dafa inanimé zahir bi mooy zahiru mbir mu inanimé mooy ku dee ku dee boobu toogee looy wax doo ko ci boole looy def doo ko ci boole moom ci boppam xanaa moom ngay toppatoo kay gis nga mu ne waalam xam ne an na ne lu wér wóor mooy asmaa allahi asmaa allahi tur yàlla taalaa ji kawe ji yëpp te te ci yow fii kulli lamxatin ci béku géndeeku géndeeku mooy eh, xelmati maanaam mooy xefa xippi temps bu mënti doon maanaam tierce bu ne xamal ne euh, turu yàlla yi dañuy yees ci ci yow dañuy beesaat ci yow di renouveler wu ci yow alaafa alaafal marat ay junniy junniy yoon ci diggante xëpp bu ne kon nag fayata taabaaw dana toppante alayka ci yow asmaahu tur asmaahu turam yi moom yàlla yi nga xam ne wala asmaahu ñaari turam yi al mom mi nga xam ne mooy aji dundal wal mumitu a kii kii kii kii moom mi aji dundalaat ji di joxe dund wal mumitu ak kii joxe dee maanaam moom yàlla miy joxe dund ak miy joxe dee ñoom ñaari tur yooyu dañuy yeesu ci yow fa yuhyika mu dundal la allahu bur yàlla wa yumiituka mu rey la fii zamanin ci jamono joo xam ne qasirun bu gàtt la wa bi sur'atin ak ci gaawaay goo xam ne mutanaahiyatin maanaam jig maanaam jig gi dayo la ci ci ci ci daytal takaadu ba xaw sax tuuti laata tashaaru doo yëg bizaalika ci loolu ak taj bizaalika tajaddudu ci boobu yeeslu wattataaboo ak toftale min sur'atihi maanaam ngir gaaw gi mu gaaw ngir gaawaayam maanaam mooy lan euh, yaakaar naa ci jotaay bi weesu waxoon nañ ko wala jotaay yi ko jiitu mooy ne yow en tant que doomu aadama borom subhaanahu wa ta'aala day feeñal ci yow ñaari turam yooyu mooy ci joxe dund di joxe dee à chaque fois mi ngi lay beesalaat mi ngi lay dundalaatal maanaam di rey di la beesalaat c'est-à-dire am na ay cellules yu muy rey ci yow dundal yeneen muy dundal maanaam muy soppi ay mbir ci yow yoo xamante ne daf koy jël daf koy yóbbu ci dee ba pare di dundal yeneen ci yow ce qui fait ne yow en tant que nit ki ci tierce bu nekk da ngay soppeeku ay junniy junniy yoon mais gaawaayu soppeeku gi mooy tax doo ko gaaw doo ko xàmmee maanaam da ngay jàkkaarloo nit mel ni que nit ki nga jàkkaarloo ci diggante ñaari tiers alors que gaawaay bi moom moo euh, nga foog ne même nit ki nga jàkkaar lool fekk lu bare bari soppeeku na ci moom ci diggante bi borom subhaanahu wa ta'aala jël rayal na ko ray ko fi dundalaat ko fi rayaat ko fi dundalaat ko fi anam xam ne moom ci jëmmi boppam yóbbu ngir gaawaay maanaam mooy jëlee fi ki fi nekkoon ba changer ko ba melal ko neneen te moom ci boppam yóbbu ko mais yow mi jàkkaarloo moom waxuma laa yow mi jàkkaarloo gaaw ak mu gaaw mais ne boroom subhaanahu wa ta'aala daa iman noonu lay def voilà parce que euh, alimentation bi boroom subhaanahu wa ta'aala di alimenter nit ñi bokkul ak amal leen amal loolu loolu loolu tamit beneen point la bu am solo c'est-à-dire que tey euh, courant bi ni may def ba mu yegg si fii. wala boog connexion bi connexion bi ba tax ñu mën a connecté wu ñun ñi ñëpp bi ci boppam benn mbir la mais maintenir connexion bi loolu beneen flux bu bees na buy ñëw saa su nekk c'est-à-dire que à chaque fois que à chaque fois tey fi mu toll bu connexion bi daggoon rek léegi lépp dagg mais que connexion bi la fait que daggul mooy ne day am tout le temps un surplus ci connexion bi ak courant bi buy dooleeku daa iman mais loolu gaaw bi mu gaaw ak bëri bi mu bëri moo tax nit ñun ñu bëri duñ ko faral di sax bàyyi xel mais même bu ñu naan bi dafa continuer en réalité du continuité boobu c'est relatif parce que dafa relatif parce que du du continuité rek rek déedéet mais ni mooy ay portion yu ndaw la yu bëree bëri bëri yu tegaloo loolu la mais que portion bi ñu consommer nii bokkul ak portion bi ñu consommer ci seconde bi ci tegu voilà. mi ngi mel ni rek tey euh, beneen exemple su ma lay woo téléphone crédit ma am crédit di la woo téléphone sama crédit bi nekk dix minutes maanaam euh, ci dix minutes yooyu portion bi ma ciy consommer ci seconde bu njëkk bi bokkul ak beneen bi ci des bi ci tegu mais la fait que ñu jokkaloo maanaam bu bii jeexee rek beneen bi ñëw bu bii jeexee beneen bi ñëw ak gaawaay bi mooy tax doo am impression que ni affaire bi Eh, dagg na maanaam que ni am na lu deñ maanaam walillahi masol ala mbir mi noonu rek na dem borom subhanahu wa ta'ala daa iman da lay dundal maanaam di di di di la soppi di la changer di def ci ba doo gis parfois ay at ñooy jàll di gis nga commencé gis ak màgg ak soppeeku ainsi de suite nga gis ne ah maa ngi commencé soppeeku sama yëpp fii mi ngi ras ah, ah, sama lii eh, ni ma ko mënee woon def ni léegi wàññeeku na. ah gaawaay bi ah tout ça ah maa bi jaaw ah maa ngi commencé lii maa ngi parce que maanaam rapidité bi bi mbir mi di xewee yow yow gis mais en réalité chaque tierce la te ay milliards de fois wala ay millions de fois voire des milliards de fois lay xew par tierce sa soppeeku boobu changement boobu ci yow doo nekk tout le temps même nit ki mais doo gis ndax gaawaay bi. voilà mu ne qaala wax na taala moom aji ji bal fi nekk hum ñoom fii lab si ñi ngi ci jaxasoo min xalqin ci bind koo xam ne jadidin gu bees la maanaam affaire bi daf leen a jaaxal maanaam mooy soortu xaaf aaye fukk ak juróom mooy ne euh, euh, dañuy sikki sàkka di déngi déngi ci ne mais est-ce que mbind mu bees mi ngi am ci ñoom ce qui fait que ni borom subhaanahu wa ni mu defalee mbir mooy non seulement que kenn ku ci nekk kenn nga maanaam mooy man yàlla man la bind ma mel ni ma mel ni bi àdduna amee ba bi àdduna jeex amatul keneen ku mel noonu yow tamit noonu nga mel sa doom noonu lay mel sa sët noonu lay mel ñi nga mës gis ñëpp noonu lañ mel say waajur noonu lañ meloon su samay bos noonu lañ meloon c'est-à-dire que borom subhaanahu wa ta'aala bu bindee kenn dootul bindaat ku mel ni noonu ku fini jeex na dootu ko bindaat ba pare même nit ki du ko bàyyiwaat mu nekk même nit ki tierce bu nekk daf koy soppi ay milliards de fois maa ngi gis kattanu borom subhaanahu wa ta'aala ni mu inimaginable voilà ni mu insoupçonnable voilà boo tax fahum ñoom laa ya'rifuna duñu xam annahum naka ñoom fii kulli lahzatin ci gépp gendeeku fii xalqi ñi ngi ci mbind jadid bu bees ñoom duñ ko xam famaa yarawnahu duñ ko gis fi lahzatil ula ci gendeeku bu njëkk gi maa hu famaa yarawnahu ñuy gis bokk fi lahzatil ula ci gendeeku bu njëkk gi maanaam ci cerce bu njëkk bi li ñu gis ci seen maanaam ñoom maa huwa nekkul aynuma jëmmi li nga xam ne yaraw na moom la ñu gis laxbati ci gende kastaneeta bu ñaareel maanaam même yow euh, environnement bi nga nekk di xool environnement bi soo ko photographier nga capturer ko ci benn tierce donnée nga capturer ko ci beneen tierce bi boo jëlee détail yëpp nga prendre ko en compte di nga gis ak soppeeku faaw dina am lu mu tuuti tuuti bu fekkente ne jël nga en compte tous les détails te loolu ne serait-ce ci zahir bi la ci partie bi feeñ la waxuma la ak li nga xam ne moom mooy la nëbbatu kon nag fa antum naka yéen ñii fii xalqin yéen ngi ci bind jadidin bu bees bayna wujudin ci diggante am wànq daayen ak jeex ci diggante am ak jeex fal axwaalu xaal yuy bees la maal anfaase ànd ak bakkan yi alal an maanaam ak noyyi yi nokki yi alal ci nekk-nekk yi ci jëmm yi daa iman da ngeen di beesal walakinaha waaye nag bees bees boobu laa takaadu xaw tuuti du nekk sax loo xam ne tudraku lu ñu mën a dab daj la maanaam du ñu mën a gis fekk daj la ba mën ko remarquer fekk fekk ko seetlu ko li am amri ngir gaawaayu mbir mi fii ci mbir ci ci moom axwaalun ay xaal la yoo xamante ne. soppandiku la te te jaddadu yuy soppeeku yuy yuy yeesaat yuy yees saa ne alaa ay nin ci jëmm joo xam ne laata ta àddalu du du du yulimu parce que yow jëmm ji kenn benn jëmm nga xaal yi ñooy bëri ci yow maanaam say xaal ñooy bëri say yëg-yëg même ne serait-ce que sa xol boo koy xool di ko gis maanaam sentiment de plénitude bi ngay mën a am benn moment comblé am bànneex ci ci bànneex boobu di wàññeeku ci saa si di soppeeku ci saa si mu stabiliser wu amatoo bànneex mais amoo naqar nga jekki-jekki naqar ñëw naqar gi di yéeg ci saa si di monter wala léeg-léeg muy wàcc ka yéegat naka noonu bànneex di ko di ci topp ci saa si maanaam gaawaay boobu soppeeku googu ne serait-ce que ci sa xol boo ci amee tuuti seetlu di nga ko seetlu ci benn temps par exemple boo jëlee benn vingt minutes nga xool ko ci mais noonu la gaawee en réalité ci cerce bu nekk ci ay milliards de fois la mais ne serait-ce que liy sotti mbir mi ci diggante Cees jëm ci beneen Cees ba pare yàqul jëmmi xol bi parce que xol bi comme mooy place sentiment yi yàqu ko loolu rek déjà kéemtaan mm. ak yeneen ak yeneen maanaam ci jëmmi nit képp noonu la mel mais comme que jëmmi ji benn la xaal yi ñoo bari di soppeeku ba pare di yeesaat di renouveler wu ci nit ki bi bi ahkaamin ci ak ay yoo xam ne laataan fadu du jeex laataan fadu duñ jeex. ay atte yu dul jeex yàlla di tëral atte ki di di di di ko jox ay yeneen i yeneen i dimension yu dul jeex kon wal xayaatu dund kamaalun ak mat la wal mawtu dee nag naqsun ak wàññeeku la eh, loolu moom neex na dégg que ni dund parce que kii eh, ni mu nekkee di dund nii li mën moo gën a bari dee man ne serait-ce que ci zahir moom waaye wa minal kamalil wujudi dafa bokk ci matu nekk-nekk yi wujudu naqsi maanaam amuk wàññeeku fii ci moom euh, dafa bokk ci liy tax euh, mat am mooy le ko que wàññeeku am parce que su fekkonte ne wàññeeku existé wul maanaam ak wàññeeku su existé wul woon ak mat duñu duñu ne mbir mi daa mat parce que lu tax parce que am na lu ci manqué li ci manqué mooy manquement maanaam jëmmi wàññeeku bokk ci li ak exister dafa bokk ci mat parce que pour ñu ne mbi mat na mooy possibilité yëpp ñu fi te beneen possibilité bi nga xam ne moom mooy manquement mooy wàññeeku carence euh, manquement déficit maanaam le fait que loolu mën am ci dara même absence loolu le fait mu exister loolu mooy wane ne borom subhanahu wa ta'ala vraiment dafa matal parce que su doon lu mat rek la ma lay defar dañ naan mënul def lu manqué maanaam mënu nañ ne ne kon moom bindam mënta bind lu manqué alors que le fait muy bind lu mat bind lu manqué dañuy xam ne loolu day wane matu mbind gi matu nekk-nekk gi moo tax xaala wax na taala aji kawe ji moom boobu subhaanahu wa ta'aala suuratu Taaha bi wax ay juróom fukk bi mooy a'taa kulla shay'in xalqahu thumma hadaa a'taa moo jox moom yàlla kulla shay'in bépp mbir xalqahu ak mbindam thumma topp hadaa bind yëpp maanaam bépp mbir na mu mel ci mbind moom moo ko jox moom boroom subhaanahu keneen joxu ba pare moo ko orienté teg ko ci yoon wi tax ba mbind moom maanaam mu matee noona lépp tax. maanaam lépp lu mbir mi di doxee rek moom yàlla moo ko orienté ci loolu parce que moo programmé loolu ci moom bu mel ni bi muy bind en fait ci yi mu bindee mbir mi ADN yi ci ADN yi ci signature génétique yi euh, ci spirale bi ak euh, gènes yi maanaam ni mu ko tege ah euh, tegandoo maanaam yooyu koy teg ci la inscrire ci la bind. lépp loo xamante ne noonu mooy caractéristique yi mbir yooyu war a am ci biir ak ci biti ni mu war a mel ak sim mu war a jaar maanaam lépp la programme d'ailleurs loolu moom moo tax euh, maa ngi koy gis il y a yaakaar ñaari at ci ginnaaw benn euh, laboratoire su ma juumul allemand la ñuy étudier maanaam di gis nit ki bu ñu euh, déchiffrer carrément gènes yi maanaam ADN am yi mën nañ am euh, ay ay milliards yi données mais en réalité nit ki ni mu war a jaar fi muy war a mel ni mu war doxale yëpp dañ ko ci inscrire maanaam te bokk na ci li ci yéeme mooy lii di inscrire mbir mi c'est-à-dire que bokkul ak sax protéines yi ak yooyu noonu loolu yeneen mbir la yoo xamante ne maanaam bokk maanaam loolu du sax jëmmi ADN bi maanaam bokkuñu ay mbir preuve buy wane ne kon ndekete du moom maanaam ne fokk dafa am keneen ku ko inscrire ci ginnaaw parce que euh, tey par exemple yow soo jotee bu ma la yónnee benn message message ci sa téléphone ma daal lay nuyu asalaamaaleykum ah, maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaara mbaa yaa ngi ci jàmm yow loolu soo gisee ci ci téléphone bi rek automatiquement di nga xam ne lii du téléphone bi moo ko boppam mais di nga xam tamit ne ki ko bind maanaam maanaam beneen téléphone tamit bindalu ko boppam il faut mu am ku extérieur ci téléphone yi ñu ñaan ñëpp suñu téléphone yi koo xamante ne moom moo bind mbir mi moo tax nga mën a jot message bii parce que message bii nii mënul nekk lu dul intermédiaire koo xamante ne maanaam téléphone bi ca bopp mënu ko bindal boppam il faut mu am keneen koo xam ne bëgg na sens bi nekk ci asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu di la ziyaara mbaa yaa ngi ci jàmm sens boobu am na keneen koo xamante ne moom moo bëgg man ma comprendre ko mu jaare la ko ci téléphone bi ADN yi tamit noonu lañ mel donc ce qui fait ni si mënul nekk ne moom moo inscrire boppam comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, euh, ñenn ñi jàppe d'ailleurs loolu moom moo tax depuis 1953 euh, xam nañu ne théorie darwinisme bi mën ta dox loolu maanaam théorie la boo xam ne dafa yàqu dans le monde scientifique xam nañ ko carrément après nag di nga gis ñoo xamante ne ay xeetu politicien lañ bu ñu leen mënee tuddee noonu des gens yoo xam ne dañoo engagé ci benn cause pour bëgg gëmloo nit ne yàlla amul ñu bëgg gëmloo nit ñi possibilité bi mooy affaire Darwin yi mais loolu théorie la boo xam ne dans le monde scientifique daj nañ ko depuis 1953 xam nañ amatul kon euh, mais dañuy gis ba tey yenn comme par exemple France Télévisions nga xam ne seen émission yëpp day wër-wërloo ci di jéem a gëmloo nit ñi loolu. Euh, évolution bi même yenn fuy archéologie yi wane dañuy jéem a euh, wax wax voilà euh, gëmloo nit ñi yooyu en réalité amula ah. loolu dans le monde scientifique yàq na yàqu na bu yàgg théorie la boo xam ne existé wul maanaam xam nañ ñu wérul dégg parce que ki inscrire yooyu yëpp nag ci ADN yooyu ci gènes yi ci cellules yi mais kan la keneen ku dul kan la keneen ku dul voilà ah. ay kon maanaam xattaa mbete an naqsa wàññeeku gi sax ah taahu xalqahu moom yàlla moo ko jox mbindam falawoo kon ñeel na ko kamaalul ak mat boo xam ne yaliqu yelloo na bi yii moom yàlla moom yàlla dafa am mat boo xam ne dafa yelloo ci moom walil insaani mu am ñeel doomu aadama nag tamit kamaalul ak mat boo xam ne yaqbaluhu moo koy nangu maanaam moom mooy daa yelloo ci doomu aadama maanaam moom jëmm nit ni mel bu am na nu muy mel ñu ne kii mat na waa ay nu jëmmi maa li nga xam ne nag yaraahu dana ko gis al aqlu xel kamaalan ak mat maanaam li xam ne xel daa jàpp ne lii dafa mat huwa loolu an naqsu muy jëmmi wàññi ko indallahi fa bur yàlla wa ta'ala dégg nga ñun liñ mën a jàppee ne lii moom mat la perfection la loolu ci yàlla moom day wàññeeku ak wàññeeku la moom moo tax euh, boroom subhaanahu euh, maanaam amul benn wàññeeku loolu mooy subhaanallah maanaam moo subhaanallah mooy maa ngi seede di gëm di dëggal ne buur yàlla subhaanahu wa dafa dañ ci bépp meloog wàññeeku ba pare dañ ci bépp meloog mat goo xamante ne doomu aadama moo ko jàppee mat maanaam mbindeef yi ñoo ko jàppee mat même mat googu ñun li ñu jàppee mat yàlla borom soxla wa ta'ala set na ci loolu maanaam dégg nga euh, wa kullu naqsin bépp ku wàññeeku nag innama li am ba des mooy huwa moom fii martabati ci fii martabati ci martabaam laa yanqusu du ko wàññi shay'un dara maanaam ci martaba bi mu ne ban tax ñu naan mat na loolu ci martaba boobu ci niveau boobu ci dimension boobu dara du wàññeeku wàññeeku wa ma kullu insaanin waaye nag du nit ku nekk xabila mooy nangu alkamal ak mat maanaam du nit ku ne moo am ay prédisposition yoo xamante ne mën na nekk nit ku mat nit ku parfait loolu du nit ñëpp ko mën a am wa ma adaahu leneen lu dul nit tamit fa kaamilun ku mat la fii martabati yi ci martabaam laa yunqisuhu du ko wàññi tamit shay'un dara voilà kon lenn lu ci nekk ak li ñu mën a wax ne lii kat c'est complet c'est parfait voilà lenn lu ci nekk dafa am lu ñu tax ne kii kat lii na perfection lii atteindre na ak matam ainsi de suite maanaam loolu lenn lu ci ne la borom subhaanahu wa ta'aala lenn lu ci nekk daf ko wutal ni muy mate wutal ko nu muy nu ñuy mën a xamee ne lii matul am na ak wàññeeku bu ci ne mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne kamula mat na mina rijaali ci ay góor kasirun yu bari maanaam kon am na ñu bari ci góor ñi xam ne mat nañ mooy ñu na ko wa ahmad wa tirmizi wa sahahahu imam tirmizi wéral na ko wa nasa'i wa ibn majah ak imam ibn majah ak ibn jarir muy at-tabari imam bi wa tabarani wa abul qasim an abi musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala maanaam ñu mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kabura min ar-rijali kathir maanaam mat nañ ci xadis boobu en fait dafa yeggale xadis bi daal ne wa maa kabula mina nisaa'i illaa arba'a waaye ci jigéen ñi nag ñeent rek ci man maanaam kon niveau de perfection bi war a tax nit ki mat yenn niveau yi spirituellement mu àgg niveau bu kawe kawe ba nekk koo xamante ne dañ naan kii moom am na perfection bu ne ci moom loolu ci góor ñi am na ñu bari yeneen yi déjà alayhi salaatu wassalaam am nañ ko am na ci ñu ay yenent ñoo xamante ne am nañ martaba boobu te ñooy xutbu yi aktaab yi xaws yi xutbu zamani moo tax ñoom ay góor la ñuy doon par contre jigéen ñeent ñoo ci mat mu tudd soxna Mariama alayhi salaatu wassalaam yaa yent yàlla alayhi salaam mu tudd soxna Asiya alayhi salaam muy euh soxna yu Firawna wala boog ni Alxuraan waxe eh, jabaru Firawna hmm, wa mar'ata Firawna ba pare nekk soxna Yonent bi sallallahu alayhi ci àjjana mu tudd soxna Xadija eh, bint Xuwaylid radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi di aawoom mu tudd soxna Fatima bintu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ba pare daan ne wa fadlu Aisha ala sa'iri nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'ami waaye soxna Aisha moom ni mu yeneen jigéen mooy comme ni sarid benn xeetu soos la bu ñu def yàpp mu ànd ak cere maanaam mu ne boobu ni mu yeneen ñam yi noonu la Aisha gënee yeneen jigéen ñi. Euh, kon sana Aisha gis ne euh, moom na ak mat ba pare nee na ñi ñoo ci jigéen ñi kon ak mat euh, dinay di am ci nit moo tax fa ma zahara feeñul fil aalami ci àdduna bi naqsun ak wàññeeku illaa lu dul fi hadha al insaan lu dul ci doomu aadama bi maanaam yeneen mbindeef yëpp duñu wàññeeku du feeñ ci ñoom parce que ñoom amuñu lu ñuy feeñal voilà amuñu lu ñuy feeñal ba pare dina wax beneen mbir boo xamante ne moom mooy bi gën a tax dinañ ci ñëw léegi waaye doomu aadama moom dañuy gis ne ak wàññeeku day nekk moom mais bu wàññeeku nekkee ci doomu aadama day leer day fës wa zalika te loolu boo gisee li annahu ndax doomu aadama majmu moo dajale xaqaa'iqal aalam xaqiqa alam bi yëpp maanaam adduna bi yëpp li fi nekk ci ay réalité li fi nekk ci ay possibilité ci ay pouvoir ci ay compétence lépp borom subhaanahu wa ta'aala ci doomu aadama la ko def mu nekk xalifa yàlla ci kaw suuf mu feeñal ci moom turam yeeg melo yëpp mooy comme allama aadama la asmaa kullaha mu xamal moom aadama mboolem turam yi doomu aadama moom moo am possibilité di def ci adduna bi comme ni yàllay def ci adduna bi maanaam di soppateku nekk kilifa di doxal di dindi di teg ay atte di tëral di di maanaam lu ko neex mu teg lu ko neex mu dindi mu yor doole bi mu maanaam ci bi yëpp maanaam dominer univers bi existence bi yëpp mu dominer ko dominer adduna bi di créer lu bees ci suuf ak univers bi loolu doomu aadama la ko yàlla may maanaam mu nekk kuy wuutu yàlla pas comme yàlla en tant que ñoom pouvoir bi mais no mais yàlla da kaa délégué moo tax doomu aadama moom délégué la ci yàlla mandataire la ci yàlla mooy xalifatullah mooy comme li alquran wax ne wa ja'alakum xalaa'ifal ardi moom moo leen def yéen nit ñi ngeen nekk ay kuutuwaayam ah ci suuf si euh, euh, wa huwa te moom doomu aadama al muxtasar mooy ki ñu tënk al nga xam ne dafa euh, maanaam dafa dafa matale te tënk maanaam mooy prototype mooy prototype bi nga xam ne mooy bu minuscule bi bu ndaw bi ci adduna bi adduna bi li fi nekk yëpp mi ngi ci doomu aadama et que doomu aadama moom mooy prototype bi c'est-à-dire soo gisee ak doomu aadama rek gis nga adduna bi yëpp ndax li nekk ci univers bi yëpp existence bi yëpp mi ngi ci doomu aadama ne serait-ce que déjà ci matière yi comme ni ñu ko doon waxe mais euh, pro kii yi existé yëpp maanaam Euh, xeeti atome yi existé yëpp ci ci matière yi ci kaw suuf ci univers bi yëpp quatre-vingt-douze lañ te mooy Muhammad xam nga quatre-vingt-douze mooy Muhammad maanaam mooy hélium euh, fer argent magnésium azote euh, oxygène carbon maanaam ainsi de suite yooyu yëpp quatre-vingt-douze lañ te quatre-vingt-douze yooyu yëpp ci benn façon créature kese la daje mooy doomu aadama loolu déjà muy ne si resque ci constitution wu jëmmam bu ñëwee ci constitution wu euh, euh, maanaam ni mu taxawee maam ni mu taxawee doomu aadama rek moo am intelligence bu mat bi am capacité yi am pouvoir yi di créer lu bees di inventer di def deneen di di di explorer àdduna bi ainsi de suite yooyu yëpp addu rek donc moom moo ci mat ci loolu kon moom mooy prototype bu adduna bi yëpp ci loolu beneen bi ci des mooy côté ruuxam mooy ne esprit yi dund ci lu ne yëpp dañoo dajale ci esprit wu doomu aadama ci anam goo xamante ne comme le imam ibnu Ata'illah wax rahimahullah fa maa wasi'atul kaw fa maa wasi'akal kawnu min haythu jismaniyatak walakin euh, fa fa euh, walakin wasi'aka min haythu ruhaniyatak euh, adduna bi maanaam matalewula soo xoolee ci sa jëmm maanaam ci sa jëmm nii buñ la xoolee yow adduna bi moo la gën a rëy waaye bu xoolee ci sa côté ruux yow yaa gën a rëy adduna bi yow yaa ko ëmb loolu moom moo tax adduna bi yëpp ak li fi nekk yëpp ba ci arachak kursi yëpp bu ko dugaloon ci ruuxu doomu aadama ci benn coin ci xolu doomu aadama ci ruuxam maanaam doomu aadama mën na ko bañ a yëg Euh, moom borom subhaanahu moom la ruuxam moom borom subhaanahu wa ta'aala mu nekk ruuxu yàlla mu insufflé maanaam mu wol ko ci doomu aadama gis nga affaire bi xew Liban soo suñ ko xoolee dinañ comprendre à affaire bi ni muy demee gis nga souffle bi li muy def rek daal di emporter li muy emporter yëpp dugg dugg doomu aadama souffle yàlla. suuflu yàlla ci doomu adama la ne ce qui veut dire kon moom énergie bi mu am moom doomu aadama ci mën a transformer tout ce qui est dans l'univers maanaam lépp lu am ci existence bi ne serait-ce que par ambition bi muy am ak yitte bi muy am ci bëgg koo def ba pare jug dem def ko loolu li ko waral mooy ne souffle divin bi nekk ci moom te borom subhaanahu wa ta'aala boo ko wax dina woon a faxtu fii min ruuhi man ma wol ci moom sama ruux c'est-à-dire que esprit du vin moo tax borom subhanahu wa ta'ala di wax naf euh, yenn bi saa sax muy gis maanaam nafasu rahmaani par terme boobu voilà mooy nokki ki nga xamante ne moom mooy aju fees de la jërmande c'est-à-dire que souffle boobu lépp la mën a defar lépp la mën euh, euh, réaliser kon. kooku moom mooy doomu aadama moom moo mën def lépp et que souffle boobu borom subhaanahu wa ta'aala yow imagine nga souffle bi ñu leen nitrate bi moom moo mën a def souffle bu mel noonu def ko lan ngay xalaat ci souffle koo xamante ne moom dafa dajale ci moom existence bi dafa dajale ci moom mboolem matière yi dafa dajale ci moom non seulement matériellement mboolem matière mais spirituellement mu dajale mboolem turu yàlla yeeg meloom yi ci jëmmam. lan ngay xalaat ci kooku lan la mën a def spirituellement lan la mën a réaliser d'ailleurs loolu moom moo tax ñuy wax ne doomu aadama bi ba léegi maanaam parti bu ndaw à près cinq pour cent ci intelligence am la uti la utiliser maanaam ce qui veut ba tey nekk di ko utiliser ci suñu suñu suñu suñu cerveau ci lim mën a liggéey léegi lan ngay xalaat ci suñu xol li mën a def ak suñu ruux li mu mën a def voilà ci ngay comprendre ñi mën exploité loolu ci seen biir ñoom liñ mën a réaliser ci ngay comprendre lu tax qutbu zaman par exemple war a man gérer univers bi yëpp kon doomu aadama moom mooy prototype bi nga xam ne dañu tënk mbir mi dañoo tënk adduna bi yëpp ci moom waaye wala aalamu adduna bi yëpp huwal mutawwalu moom mooy li nga xam ne moom lañu ubbi yaatal ko maanaam mu ñu gudd albasitu bu yaatal bi maanaam mooy li nga xamante ne moom mooy c'est comme si que adduna bi euh, maanaam doomu aadama moom pour pour mu gën a leer boo xamee fichier zip maanaam mooy fichier bu ñu compressé hmm? doomu aadama bi moom mooy fichier zip bi fichier bi ñu décompressé mooy univers bi voilà. Euh, tey soo jëlee fichier bii nii maanaam bii nii nga bëgg koo déglu maanaam yow soo ko tegee nii ci ordinateur bi wala ci benn kii di nga ko gis mu nekk benn fichier nii boo xam te ne soo ko xoolee nii day gis fichier bi rek ngay gis wala tur bi turu fichier bi maanaam nga gis ñu daal di koy def ci benn loo xam ne benn icône lay am boo xam ne par voilà mooy xëy na lecture lecteur bi moo koy liir wala yu mel wala tur mais soo ci defee play nga gis affaire bi ubbeeku li ci biir yëpp feeñ. doomu adama ak am univers bi noonu la mel doomu aadama mooy li compressé wu univers bi mooy li li ubbeeku li nga xam xamante ne moom mooy li décrire li ñu bind maanaam ba pare mu génn dans la day à l'extérieur du feeñ en réalité kon doomu aadama yow univers bi yëpp ci loolu moom moo tax sooy wut dara wut ko ci sa biir sooy defar dara defar ko ci sa biir c'est-à-dire que tey yow boo amee capacité nga noot lépp ci yow maanaam loo bëgg noot univers bi rek noot ko ci sa moo tax même moo tax après univers bi amatul dara lu la ci ŋaññi dara lu la ciy lor dara lu la ciy mënal dara te yow su fekkente ne da jël euh, da nga ne euh, da nga bëgg a noot alal wala am-am wala nga bëgg a noot loo bëgg noot rek dominer ko rek yow dominer ko ci sa bakkan ba pare ci sa biir. soo demee ba rey par exemple bëgg bëgg alal boo bëggee boo boo boo demee ba rey bëgg pouvoir boo bëggoo demee ba rey ay ñeetaane maanaam ak yu mel noonu yëpp nga rey ko ci sa biir après mën nga exploiter univers bi yëpp sans mu am effet ci sa biir maanaam mooy looy xeex ci biti ci àdduna bi xeex ko ci sa bakkan rek boo ko xeexee ci sa bakkan ba rey ko ci rey nga ko jeexal nga noot nga Euh, kon ñu yam foofu incha allah taala ba jotaay bi di ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa bi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin